fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharafin an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahu Allahu tabaaraka wa ta'aalaa fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi lbab althalithi wal arbain ba'da al mi'a kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ba léegi ci chapitre bu mujj ci kitaabu salaam di chapitre cent quarante-trois baabu istihbaabi almusaafahati inda alliqaa wa bashaashati alwajhi wa taqbiili yadi arrajuli alsaalihi bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon xadis 890 mu ne woon wa an ibni umara radiyallahu anhuma qissatun qaala fiiha fadanawna min annabiy sallallahu alayhi wa sallam faqabbalnaa yadahu rawaahu abu daawud mu ne wa an ibni umara mu ne woon mu ngi jële ci ibnu umar radiyallahu anhuma qissatun nettali boo xam ne ci moom la jóge qaala fiiha moom ibnu umar radiyallahu anhu ma wax na ca biir nettali ba fa danaw naa ñu daal di jege ci min annabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qabbal naa ñu daal di fóon yadahu loxoom mu ne rawaahu hadis bii de soloo ko abu daawuda di al imaam abu daawud rahimahullah hadis bii moom lañ gisoon jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon xew-xew bii muy wax qissa nettali boobu ci feneen foo xam ne la ko al imaam Abu Dawud as-Sijistani yu rahmatullah alayhi daal di nettalee ci loo xam ne lu gën a ñu gisoon ne xew-xew boobu muy wax euh, ghazwatu Mu'ta la xewoon waaw ghazwatu Mu'ta mi naan sariya min saraya rasulillah dañu génnoon ci benn sariya armée boo xam ne ñoom duñu dem yonent bi alayhi du dem day yeble benn ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boobu moo doon Mu'ta te taxawoon nañ ci amoon ci Jumaada al ula fi sanati sanata samaan muy ci juróom ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne da leen yebaloon ñu xamee ko ci jayshul umara umara waaye ghazwatu mu'ta wala sariyatu mu'ta loolu lépp ay turam la al umara ndax ña nga xam ne ñoom la waxoon in usiba zaydun fa ja'farun bi abi talib ala an-nas wa in usiba ja'farun fa abdullah ibn rawaha ala an-nas muy ñett yooyu eh, ginnaaw bi ñu gisee loolu gisoon la fa xewoon ci gàttal lool nga xam ne Héracle en personne muy César le César byzantin moo ñëw ak ay alliés ci arab yi ngir jàmmaarloog jullit ñi foofale ak nam deme woon ak ni nga xam ne noonu la Seydina Abu Sulaymaan Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anil jami' daal di woon def ba daal di génne arme bi yonent bi sallallahu alayhi ci loxo yi nga xam ne ñooy euh, al al al al ruum muy romain byzantin yi léegi nag Seydina Ibn Umar daa bokkoon ci mbooloo ma nga xam ne ba mbir mi taree ba ñuy tàmbali romain yi dañoo rey ñu bari ba rey généraux yëpp ñetti njiit yëpp ñoom ñu daal di daw ñëw Medina ah wax ko yonent bi alayhi salaam ñëw ñu jaaxle nan la ñuy def nañ dañuy dugg ci dëkk bi ah bàyyi làqatu wala way tey ñoo dem feneen saa saa ñu ne nañ dem ñu dem di ko xaar mu génn laata muy julli fajar ñu ñëw ne ko ah ñun de ñooy ñi nga xam ne dañoo daw ci xare bi ñu yónni woon mu ne leen déedéet yéen yéenay al-akkaarun waaw ana fi'atun li kulli muslim wala ana fi'atul muslimin nee na ñu daal di koy jege daal di koy fóon loxoom loolu la ci imaamu bi soxla woon ngir li ñu waroon a ñëw tey ci eh, li nga xam ne mooy eh, njàngat yi te waxoon nañ la jàngat yi defoon nañ taxriij bi bu njëkk bi waxoon nañ la ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Abu Daawuda rahimahullah solo woon ci awalu kitaabul eh, adab baabul fi qublatil yad mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus qaala haddathana Zuhayr qaala haddathana Yazid ibn Abi Ziyad anna Abdarrahman ibn Abi Layla haddathahu anna Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma haddathahu wa dhakara qissatan qaala fadanawna yaani min annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qabbalnaa yadahu voilà nii mooy ni nga xam ne noonu la ko al imaam indi woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu waroon a dugg ci njàngat ginnaaw biñ gisee loolu ah, ah, ah, lenn laa fàttoon te moo ma daloon jotaay bële mooy hadis bi bu Ibnu bi dama ko fàtte woon ne bu Sayyidatu Aisha bi far ma jël Sayyidatu bu Ibnu bi bi muy jeexal bi weesu dama foogoon ne moom moo ci mujj ma ne woon nañ def njàngat yi bu ko defee ñaari hadis yu mujj yi te yooyu dañoo doon nañ leen a gis ñu tudd leen kese daal li tëj buntu bi complètement waaye après laa gis ne eh, biñ pare eh, ba laata ñuy commencé eh, jataay bi laa ne mais man hadis bu Sayyidatu Aisha bi nag bon <laughs> koo fàtte mais sinon njàngatu hadis nii. dañu ko fi doon def ne wax ci leen rek daal jël bii daal di yaatal li Imaam An-Nawawi wax ak tamit boo fàtte masalaam ñu ngi naan fóon loxo waa léegi jël jën ak teg ko ci loxo ci loxo bi mooy sujjóot boobu ah loolu est ce que dagan na ñu ne la woon dinañ ci ñëw léegi euh, ni ñuy def mooy dañuy jël xadiis bi ci tegu ndax ñoo bokk ni ñuy wax mooy xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi muy wax mbiru Sayyidina Zayd ibn radiyallahu taala anil jamii après bu ñu jëlee boobu ba jeexal ko daal di def njàngat yi nag moom ak xadiis bi ñu jóge woon nga xam ne bu ñu defee loolu léegi liy xew benn mbir la mooy liy xew lenn la mooy après dañuy def njàngat yi foofu yépp après ñaari xadiis yi mujj fekk ñun romboon na ñu daal di woon koy gis bu ko defee eh, ñun ni ñuy def dañuy ñëw rek daal di romb waaw <laughs> waaw loolu foog naa mooy li gën léegi kon dañuy jël kon hadith bi nga xamante ne nii mooy euh, bu euh, Seydina Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha muy hadith huit ñu ngi ñun xam nga bii ñu nekk bu Ibn Umar bi xamoo doon xadis huit cent quatre-vingt-dix léegi nag xadis huit cent quatre-vingt-onze léegi nañ jël boobu xadis huit cent quatre-vingt-onze waaw mu ne wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qadima zaydu bni xaarisata almadinata wa rasulu allahi sala allahu alayhi wasallama fi bayti fa ataahu fa qara'a albaab fa qaama ilayhi annabiyu sala allahu alayhi wasallama yajurru thawbahu fa aatanaqahu wa qabbalahu rawaahu at-tirmidhiyu rahimahu allahu ta'aala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu al xaafizu an-Nawawiyu rahimahullahu taala moo dil ñu xadis bii mu wa an Aïchata mu mu ngi jële ci sayyidatu Aïcha radiyallahu taala anha wa ardaaha muy ah, ki nga xam ne mooy nday jullit ñi annaha qaalat mu ne mu ne nee na qadima dëgmal na qadima ñëw na waaw Zayd ibn Haarisa di Zayd di doomi Haarisa hmm? Zayd di doomi Haarisa al-Madina mooy keroog bi ñu gàddaayee ñuy door ak mu ñëw Medina wa Rasuulullahi ndawal yàlla li salaa salaam fii bayti non non non man la lu may wax nii non non pas bi muy door a gàddaay voilà waaw hein fekk mu ne maa ngi woon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi woon sama néeg man sayyidatu man Aisha radiyallahu taala anha mu ne wa rasulullah fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii bayti mu ngi woon sama néeg man Aïcha Seydina Zayd ibn Haarisa dëgg male Medina lool nag ci tukki la jógoon ah, wala sariya bu mu ko yónni woon waaye bokkul ak bi ñuy gàddaay non loolu <laughs> fa ataahu mu dikkal yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee fa qara'a al mu daal di fëgg bunt bi yonente bi alayhi salaatu salaam naa da boole nuyu mu yëg ne moom la fa qaama mu jóg ilayhi ci moom annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yoneen saa sallam daal di jóg yajurru sawba mu ngi xëcc lambaayam yéreem waaw fa tanaqahu ñëw ba ubbil ko daal di daal di koy daal di koy daal di koy eh, eh, eh, mooy tax ci boppam waaw akolaat ko waaw wa qabbalahu daal di koy fóon mu ne lii rawaahu soloon ak at-Tirmidhi al imaam Abu Isa wa qaala bi mu ko soloo mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi moom dong ko solo ñu la est moom kon moom waaw moom dong la mu ngi ko indi ci abwaabul istizaan buntu biñ nekk di gis xadiis yi eh, bi nga xam ne bu Safwaan ibn Assaal bi ci bunt bi lañ ko gisowoon eh, ci après mooy buntu bi ci tegu hmm, bi toju ci bii Eh? ci la ko indi woon moom al imaam eh, Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngondi abwaabul isti'zaani wal aadaabi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil mu'aanaqati wal qubla mu ne haddathanaa Muhammad ibn Ismaa'iil mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Muhammad ibn Ismaa'iil mooy kan mooy Muhammad ibni ismail ibni ibrahim ibni al-Mughira ibni Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari al-Hafizu imaamu dunya jabalul hifz wa imaamu dunya fi fiqhil hadith la imaam Taqrib at-Tahdhib ah, kii mooy borom Sahih bi <laughs> mooy imaam al-Bukhari menn mi nga xamante ne nii kenn du tudd hadiisu Yonent bi alayhi salaam loolu la yàlla def neex na ko mu neex yaboo nga mu neex la wala naqare yet yi la yàlla def tay sam xolay bitagaas <laughs> mooy imaamu addina bi yëpp amirul mu'minin waaw mooy njiitu jullit ñi mooy imaamul Buxaari <laughs> haddathana nettal nañu Muhammad ibn Ismaa'il muy al-Buxaari rahimahullah wa radiya anhu qaala mu ne haddathana nettali nañu Ibrahim ibn Yahya ibn Muhammad ibn Abbad al-Madini al-Madini mu nekk ñu nettali mooy Ibrahim ibn Yahya ibn Muhammad ibn Abbad ibn Haani ash-Shajari al-Madi al-Madini ah, ta'ala ah, ah, daa nekkoon fële ñoo ash-Shajari parce que mooy garab googu nekk Zul Hulayfa Zul Hulayfa ci miqaat boobu eh, Medina <laughs> moo tax ñu koy ash-Shajari al-Madani al-Madani eh, ñii ne al-Madini munu bi Madini mais al-Madani ndax Medina foofu la nekkoon qaala mu ne moom nii nag di eh, Ibrahim ibn Yahya Euh, imaamul xaafid na xajar dane ci taqribu tahdim layinul xadis mooy xadisam bon am na nooy gu ci nekk qaala mu ne haddathani mu ne nettali nañu abi sama baay hmm? yahya ibn muhammad mu ne kon parce que la la ibrahim ibn yahya mu ne sama baay moo ma nettali di yahya ibn muhammad ibn abbad ibn hani almadani ashajari alhunai ah mooy baayam rahimahullahu tabaraka wa taala Eh? an Muhammad ibn Ishaq moom mu jële ko ci Muhammad ibn Ishaq muy Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar ibn Xayaar kii mooy kan boroom <laughs> siira bi waaw <laughs> sëriñu waa ahlu siyar wal maghaazi al-Muttalibi al-Madani dëkkoon da mu jóge mu demoon Irak hmm? muy Muhammad ibn Ishaq moom la ñu ibn Ishaq rahmatullahi alayhi al-jamii' an Muhammad ibn Muslim az-Zuhri moo ko jële ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab muy imam Abu Bakr moom lañ naan az-Zuhri mooy az-Zuhri mu siiw mi sëriñ ñoom imaamu Maalik boobu sëriñ la woon ci imam ibn Ishaq rahmatullah ala al-jami' an Urwa ibn Zubayr mu jëla ko ci Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashiyu al-Asadiyu Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Aysata mu jëla ko ci sœuru yaayam muy petite sœuru yaayam yaayam moo doon Asma bint Abi Bakr sayyidatu Aysa di Aysa bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jamii' annahaa qaalat qadima Zayd ibn Haarisata al-Madina wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii baytihi faataahu fa qara'a al-baab fa qaama ilayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam uryaanan yajurru thawbahu wallaahi maa ra'aytuhu uryaanan qablahu wala ba'dahu fa'tanaqahu wa qabbalahu haadhaa hadiithun hasanun ghariib laa na'rifuhu min hadiisi az-Zuhri illaa min haadhal wajh voilà al imaam al haafiz kon al al al kii sayyidatu Aïcha mu ne radiyallahu anha qadima Zayd ibn Haaritha al-Madiina mu ne sayyidunaa Zayd ibn Haaritha radiyallahu anhuma dafa jógee dafa dëgmal Medina fekk ci ab soxla bu degoon dox ba ñëw Medina di ñëwaat waaw di ñëwaat ndax fa la dëkkoon voilà mu ne wa rasulullah fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fii bayti xam nga moom nii moom la jiitaloon ci arme bi ci armée bi ñu doon fàttali léegi muy ghazwatu Mu'ta moom la njëkk a faat muy Zayd ibn Haritha ibn Sharahil radiyallahu anhu mi yoneen sallallahu alayhi wasallam ne woon in usiba Zaydun fa Ja'far ibn Abi Talib ala an-nas wala fa ja'farun ala an-nas wa in usiba wa in usiba ja'far fa abdullah ibn rawaha ala an-nas ja'far moomu kii boog Zayd boobu moo nekk nii mooy Zayd ibn Haarisa di baayu Seydina Usaama al-Hibbu ibnu al-Hibbi radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne kon moom bi mu dëgmal dafa dëgmal ñëw Medina fekk Yonent bi alayhi salaam dawal yàlla mu ngi sama néeg fa ataahu mu dikkal ko fa qara'a al-baab bi mu ñëwee mu fëgg bunt bi loolu gisoon nañ masala yooyu ah romboon nañ ko voilà. Abdullah këne fëgg buntu saxaaba yi dañ doon fëgg buntu yonent bi alayhi salaam ak seeni we ba imaamul xaafis ak imaamul Qurtubi naan loolu moom ta'adduban la woon <laughs> waaw sinon bu dee ki ngay fëgg moom daa sori ci biir néeg bi wala fa ngay fëgg buntu ba eh, daa sori bunt bi lool man ngaa def lu gën a foor waaye lii ndax ay teggi ni ñu amoon léegi fa qaraa albaab mu fëgg bunt bi fa qaama ilayhi yonent saa salaam xam ne moom la nee naa la amaana dafa mu xàmmee baatam eh. uryaana mooy yeneen saa saa bi muy jóg tellement dafa kontaan <laughs> dafa kontaan ba bi mu jógee làmbaayam mooy làmbaayu kawam bi dafa wadd voilà loolu la lay wax voilà <laughs> waaw mu ngi noonu waaw akbar ndax ndax bëgg ku mu bëgg bi mu ngi ñëw quoi làmbaayu kawam moo waaw loolu la naan uryaanam <laughs> waaw waaw allahu akbar léegi mais di xëcc wa yajurru sawba mooy day jóg affaire mu wadd mu ko muy xëcc yéeréem di ko xëcc noonu di ko di ko defaraat waaw wallahi mu ne maa ngi waat yàlla maa ra'aytu uryaana ma su maa gis yoneen saa salaam ci ci xaal bu mel noonee euh, làmbaayam wadd mooy mooy moo moo moo mooy tegu euh, làmbaayam wadd ci moom qablahu lu jiitu wala ba'dahu du caagante ne laata du laata lool du après lool fantanaqahu mu daal di ñëw daal di koy akolaat wa qabbalahu daal di koy Eh? doqoog moom daal di koy ba pare wa qabbalahu mu daal di koy fóon waaw nii la ko al imaam at-Tirmidhi indi rahmatullahi ala al jamii léegi eh? Eh? al imaam al Mubaarakfuuri nañ jël li wax ba pare bon premier deuxièmement ginnaaw bi ñu gisee première njàngat muy taxriij bi deuxièmement leer na mooy njàngat bi nga xam ne moo am lëkkaale bi am diggante xadiis bi ak bunt bi ñu nekk mooy côté bi imaam wax baabu istihbaabil musaafahati inda al-liqaa wa bashaashatil wajhi wa taqbiili yadi ar-rajuli as-saalih wa taqbiili waladihi eh, eh, eh, shafaqatan wa mu'aanaqatil qaadimi voilà mu'aanaqatil qaadimi min as-safar mooy Seydina Zayd ibn Haarisa daa jógoon ci tukki wala sariya wala lu ko yonent bari saa saa yónni woon bi mu ñëwee loolu y imam Nawawi ne bokk na bunt bii li may leeral que sopp guñ sopp nga dog akolaat ki nga xamante ne daa jóge ci tukki nga dog koog moom daal di koy wa takbil ak eh, loolu lépp eh, da ko indi fii kon lii nii mooy lëkkaale yonent bari saa saa bi mu yëgee ne moom la daa jóg kontaan ba làmbaayam xaw naa wadd mu xëccaat ko waaw xëccaat ko daal di ñëw daal di koy Euh, euh, akolat dokkoog moom daal di koy fóon waaw loolu mooy wane ne kon lii yoneen saa saam ci boppam nii nga xam ne noonu la doxale loolu mooy sunna voilà di kii rek nga xam ne waa ji akolat sax jàpp na ne bon loolu bon est-ce loolu kii na ma ne loolu ëg nguur a nag waaw ak ruuju boo ko bëggee xam mooy xoolal li yoneen saa def loolu waaw <laughs> léegi ginnaaw loolu nañ xool imaamul euh, euh, al Mubaarakfuri hmm, euh, wax ba pare après ñu daal di ñëw nag ci liñ la waxoon ne boole ko xadiis bee ñu jóge njàngat muy waa an ibnu Umar al imaam al Mubaarakfuri mu ne rahmatullah alayhi fa'tanaqa wa qabbala mu ne léegi loolu fa in qiila kayfa taxallafa ummul mu'miniin xam nga ne fii riwaay bi mooy imaamu ni ma ko ëndee dane lu mu tudd waxuñ loolu de waxul hada hadithun mel ni eh, tekkiwuñ ko da hada lii hadithun hadith la hasanun bu baax gharibun mutumuranke la na'rifu xamuñ ko min hadith zuhri ci hadith zuhri illa min hada al wajh ci wàllu yi voilà kon léegi xam bi dane eh, sayyidatu Aisha dane eh, fa qaama ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam uryanan yajurru thawba voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóg ci moom lambaayam wadd mu koy yëgati mu koy xëcc nag wallahi mu ne masuma koo gis uryanan mooy làmbaay teguwul ci kawam lu jiitu du taagante ne après léegi loolu nag lay wax nii mu ne bu dee nit ki mën na ne waaw wa kayfa fa in qiila kayfa taxallaf kayfa taxlifu kayfa taxlifu ummul mu'miniin ala annaha lam tarahu uryaanan qablahu wala ba'dahu sallallahu alayhi wa sallam ma'a tuuli suhba wa kasrati al-ijtimaa' ma'a tuuli suhbati wa kasrati al-ijtimaa' fii lixaafin waahid waaw mu ne mais boo nee waaw waaw Sayyidatu Aisha nan la a waase ne masula gis yoneen saa salaam làmbaay newul ci kawam ah benn làmbaay newul ci kawam lu jiitu du après ak dëkkaale ji mu dëkk ak moom soxnaam woon ak li doon nekk ak moom tout ak tamit doon nekk ak moom ci même mbàjj ci même euh, duñ tëdd même lal doon même mbàjj waa loolu boo ko laajee kii la ne la allaha amaana araadat uryanan istaqbala rajulan wa'tanaqahu waaw mooy mooy nekk ci xaal boobu ba pare nekkoon doon gàttandu benn nit parce que ren saa dafa jóg déggoo moo tax yajurru sawba nekkul ne noon la ko gàttandoo non voilà loolu moo tax gisoo alxuraan bi naan wa hiina tada'uuna siyaabakum min adh-dhahira waxtu yi nga xam ne moom ci suuratu nuur ngay yëglu waxtu yi nga xamante ne ci ngeen di teg seeni yére waxtu sieste waaw ndax waxtu la woo xam ne nit ñi niñ doon soloo du ñu ko soloo alaana sax ñu tëdd sangu noonu kese léegi teg seen yére ci wet gi ngir bu ñu bëggee jóg julaat wala ñu euh, nga xam ne teraxluyaay même buñ ko defee du du nekk comme fii bu ñuy dajeeg nit ñeeg loolu ba moo tax nit ki ñu lay laaj ñi nga xam ne sax duñ dañ leen di woyofal li nga xam ne mooy di fëgg saa su ne di yëglu saa su ne foofu ñu ne leen foofu nag foofu foofu ngeen yëglu waaw waaw léegi mooy mu ne waa kon loolu nan la ko mën a waxe ah mu ne loolu liñ ci jublu lii la mooy que ne masu koo gis ci xaal bii mu kontaane nii di jublu di di jub di gàttalu nit ah moom ñu leen ci may saasaam ci xaal bu mel nii ba mu wadd ba yé ay ay làmbaayam wadd mu koy xëccaat loolu la la bëgg a wax voilà ba pare euh, daal di koy akolaat après daal di euh, daal di koy fóon waaw mu ne loolu la waaw kon mu ngi noonu loolu la boo am na beneen bu wax ne loolu euh, daal duwul dëgg léegi mu ngi noonu hein Allahu akbar ndax kontaan bu mu kontaanoon ko wax ci dëgmal gi alxibbu waaw kii nga xam ne ni mu ko soppe muy Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne wa fi alxadiis mashruu'iyyatu almu'aanaqati lilqaadimi min as-safar wa huwa alxaq was-sawaab mu ne xadiis bi dañ ciy jële doqoo yoonalu doqoo yoonalu akolaat ki nga xam ne dafa dëgmal jóge ci tukki te loolu mooy dëgg te mooy sawaab mooy li jub waaw waxoon nañ la li imaam Ibn Battal waxoon <laughs> ci <laughs> wute bam <laughs> doon bañ après bon euh, après mu lii euh, euh, la liñ gisoon ci al imaam ci suñu ko jiitu voilà ah, bu ko Euh, mais non bu nee non c'est euh, du du du lu mu bañ automatiquement surtout fóot loxoog yooyu c'est pour koo xamante ni mbiru àddina la ak mbiru rëy rëyloog yooyu moo tax ak mu àndaka tamit waxoon nañ ci la ay al imam ibnu Battal al toxaloon waaye loolu liy dëgg mooy te lool loolu dara new ci voilà bal sunna la waaw léegi euh, mu ne waqad warada tarot na aydan fil mu'anaqati ci doqoo xadis Abu Dhar xadis sayna Abu Dhar radiyallahu akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud al imaam Ahmad moo ko so al imaam Abu Dawud min tariq rajulin mais soo ko foofu wéru voilà loo xadis boobu imaam Abu Dawud moom moo ko solo waaye dane an rajulin an Abi Dhar benn waay bu jëlee ci sayna Abu Dhar kooku kenn xamu ko voilà mu ne waa ji dane sayna Abu Dhar mais hal kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusaafihukum idha idha laqiitumuhu <laughs> dane mais Seydina Abu Dar mais yéen est yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon koo xamante ne nii eh, day day saafuwante yéen hein bu dajeeg yéen Seydina Abu Dar ko waawow eh, waawow yonent ma ne saam waaw <laughs> mu ne d'ailleurs <laughs> hein d'ailleurs am na benn jour Hmm? am na benn jour moom yonent bi alayhi salaatu salaam eh, daf maa kii dafa yebal ci man waaw mu ne maa laqiituhu masumaa dajeeg moom xatt mukk illaa saafahani man Abu Dar masumaa dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam mukk lu dul mu daal di saafuwanteeg man wa ba'atha ilayya zaata yow mu ne yebal yeble na ci man woolu ma benn bés falam akun fi ahli waaye bés boobu nekkuma woon ci sama kër dañu ñëw ne ma yaa yeneen saa salaam moo ma yónnee ci man mais ma absenté nekkuma fa woon bi ma ñëwee uxbirtu annahu ar arsala ilayya ma ñëw waa kër gi ne ma ah yonent bi alayhi salaam yónni woon na fi day Abu Zar mu ngi la doon laaj de waaw nee ma dikkal ko waxu ala saririhi maa ngi ko fekk ci kaw lalam yi mu daal di may doqoog man voilà. fa kaa fa kaana ajwad wa ajwad wa ajwad waaw mu ne wuu boo moo gënoon a baax moo gënoon baax baax waaw <laughs> moom yonent saa salaam daal di koy doq ak moom daal di koy waaw loolu lépp di wane ne loolu même bu dee na xadiis boobu moom hmm, euh, euh, kiiwul quoi mu ne wa axraja ndax daa am mubham rajulun an Abi Dharr mu ne wa axraja Tabaraani fil Awsat mu ne al imaam Tabaraani soloon ci téere moom al Awsat min xadiisi Anas ci xadiisi yi na mu ne kaanu idaa talaaqaw tasaafahu wa idaa qadimu min safarin ta'aanaqu mu ne ñoom saxaaba yi da radiyallahu buñ masoon a daje ci mbedd yi dañ doon saafu wonte waaye buñ jógee ci tukki dañ doon do dañ doon doqoo dañ doon akola adante léegi eh, mu ne wa axraja al Buxaari fi al adab al mufrad mu ne al imaam al Buxaari daal nañu génne ci adabul mufrad téereem boobu alhamdulillah wa ahmad na ko imaam abu ahmad imaam ahmad ibn Hanbal wa abu Ya'la ak al imaam Abu Ya'la fi musnadayhima ku nekk imaam Ahmad Abu Ya'la ku nekk sa musnad rahmatullah alayhima min tariq Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil ci yoonu euh, euh, Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil annahu sami'a Jabir ibn Abdillah kene dégg na Jabir di doomi Abdillah radiyallahu anhu yaqulu mu naan balaghani an rajulin hadithun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fashtaraytu ba'iran thumma shaddadtu euh, rahli fasirtu ilayhi shahran hatta qadimtu ash-Sham fa idha Abdullah ibn Unays faqad fa qultu lil bawaab qul lahu jaabirun ala al-baab fa qaala ibnu abdillah fa qaala ibnu abdillah qultu na'am fa xaraja fa'tanaqanii fa qultu hadiisun balaghanii anka annaka sami'tahu min rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa xashiitu ba ni xadis bi jeexee mooy xadisu mooy xadis bi siiwee ci xadisu <laughs> bi borom bi naan amat dayyaan ah. dina dina ñëw léegi <laughs> nañ wax li wax dina ñëw <laughs> mu ne imaamul Buxaari kon ñoom ñoo soloo lool Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne daf ma jote waaye mooy xadiisu dayyaan voilà ana dayyaan mu ne eh, daf ma jote këne dafa am benn góor boo xam ne dafa dégg benn xadiis benn xadiis boo xam ne dégg naa ñu koy nettali naan benn góor ci saxaabaa yonent bay saa saam moo ko jële ci yonent bay saa saam nee na fashtaraytu ba'iran Seyna Jaabir nee na ma jënd ab jëlin uniquement pour ça non pour pour dem dégg di jël ya xadiisu benn xadiis boo xam ne bu yoneen saa salaam neewul bon dégg naa ko ah c'est bon jeex naa te ñi ma ko dégg wóor nañ déedéet waaw boo mënee am source bi bu la dara tee dem ba ca source la allahu akbar waaw waaw sanadun aal wa baytun waasi' <laughs> waaw loolu bokk na li nëbët yi salaf yi doon nëbët sanad boo xam ne day kawe mooy ñi nekk sa diggante yonent saa sallam bu bari ak kër gu yaatu boo xam ne di nga ci man a nekk féex waaye tamit di man di accueillir say gan man ci di def lu bari léegi mu ne kon dafa jënd ma jënd benn gëléem maa ko lool man damaa jënd gëléem bi ngir lool fashtaraytu ba'iran ma jëndu ab gëléem summa shadadtu rahli ma dewal sama jël sama teg waajal ko teg dem Sham Sham la ne woon fa sirtu ilayhi shahran hatta qadimtu Sham weer la ma jëlal yoon ba ma àgg ci Sham fa ila ma ñëwee nekk Abdallah ibn Unays la ma ñëw Abdallah ibn Unays fa qultu ma ne lil bawwaab waaw ki nga xamante ne mooy champ ki nekk bëkk néegam ki nekk ci bunt bi di garde néeg bunt bi ki koy liggéeyal ma ne ko qul lahu ma ñëw nuyu ko ne ko waxal yëgal lal sa sàng ne Jaabir eh, eh, mu ngi nekk ci bunt bi waaw gis nga jàng na la yonent bay saa saa waxoon ko <laughs> mu ne ko kan la mu naan ko man mu ne ana ana ka annahu kariha mel ni bëggu ko waaw léegi nit buñ la jàngalee dara danga koy jàpp waaw ñu ñëwee fii mu ne ko waxal jaabir moo nekk ci bunt bi